mbooloo mu bari xaw ma leen waaye même moom bu ko xamul comme ni nga xam ne loolu la ko ci boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhi wax ne même bu dee leen kenn daal mooy ki nga xam ne mooy majhul mooy Mus'ab Aba Mus'ab al-Makki boobu moom te wax nañ la li nga xamante ne ni moom la ci euh, boroom xam-xamu xadiis yi wax léegi kon loolu mooy problème bi nga xam ne moo nekk ci nettali boobu nga xam ne euh, day ne ñaari pittax yooyu ñooy maamu ak garab gi nga xam ne dañ koo saxal foofu moo nëbbu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu bokk na li koy gën a aaya bi da ne wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha mu dal di koy dëgëral mu daal di koy dimbali dëgëral yonentam boobu ci ay soldat yoo xamante ne nii lam tarawhaa yépp ño ñoom doonuñ leen woon gis bi nga xamante ne nii ci lañu ñëw foofale doon ko seet ñoom kuffaaru Quraysh ni lool benn beneen ci yooyu nga xamante ne nii euh, yu siiw la yu ñuy wax ta dëgëruñu te boroom xam-xamu xadiis yi wane ne loolu dëgërul wala mbooloo mu bari ci ñoom mooy li nga xamante ne nii moom lañ ne moom la Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wax ne bi nga xamante ne ci la leen yonent bi alayhi ci la leen kuffaaru Quraysh nii di seet si ba agsi ci montagne bi nga xam ne ci grotte bi nga xam ne ci lañu ne ñoom mu ne euh, Seyna Abu Bakar ne bu kenn xooloon ci suufi tànkam de dinañu gis loolu gis nañ ne mu ngi ci saxiixay ni lool lu dëgër la côté boobu dëgër la waaye liñ ci teg la mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dana Seyna Abu Bakar law jaa'una min haahuna la dahabna min haahuna fa nadara siddiqu ila algaari qad infaraja min aljaanibi al aaxar wa ida albahru tasala bihi wa safinatun mashduuda ila jaanibi mu ne bi mu waxee loolu wax naa la li fa wér mooy ne wax ji te gis nañ ko sànq xadiis muttafaqun alayhi këne bu ñu xooloon bu kenn ci ñoom xooloon suufi tànkam de dinañu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko euh, ne ko yaa yow Abu Bakr bu ñu dikke woon fii law jaa mooy buñ jaaroon ci buntu xaar bi buntu grotte bi ut si ñu ne ko kon ñun dinañu jaar fee ñun dinañ leen rëcc ci jaar mais ñu ne Seydina Abu Bakr daal di xool radiyallahu anhu xool côté bi ko yonent bi alayhi salaam wax mu daal di gis benn bën bën bu rëy ci xaar bi nga xam ne ñoom xaj nañ fa man faa jaar ci beneen côté bi moom fa xoolee mu gis géej gi muy géej gu fees del ndox mu fees del foofu benn gaal bu fa nekk boo xam ne pare nañ ko ngir foofu ne loolu la ko doon ne buñ duggoon fii fii lañuy jaar dugg ci gaal gi rëcc loolu noonu wérul eh? moo tax imaam ibn kathir rahimahullah bi mu ko indee ci al bidaaya wan nihaaya dafa indi affaire bi ba pare mu ne wa hada laysa bi munkarin min xaytu alqudrati min xaytu alqudrati alazima walakin lam yarid dalika bi isnaadin qawiyin wala daif walasnaa nuthbitu shay'an min tilqaa'i anfusinaa walakin maa saxa aw xasuna maa xasuna sanaduhu qulnaa bihi wallahu a'lam imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya bi mu indee histoire bii law jaa'una min haahuna la dahabna min haahuna këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana seyna abu bakar ñoom ko faaru qurayshi ni bu ñu dikke woon côté bii ñun dinañu jaar ci beneen côté bii rëcc mu ne ah wa lii nag wax ji ñu xool mu xool gis géej gi gaal ga fa gu ñu préparé waajal ko mu ne lii moom nekkul loo xam ne lu tumuranke la wala loo xam ne lu ñuy bañ la bu dee dañ koy gam-gam leeg dañoo xool côté kattanu yàlla ak màggaayam loolu yàlla mën a def la waaye est-ce que yàlla lu yàlla mën a def la rek dañu na dañu naan looloo am mu ne déedéet walakin waaye li am ba des mooy lam yarid zalika bi isnaadin qawiyyin wala da'if waaye wax jii nii muy riwaaye bii nii mais dafa ñëwul sax ñëwul ci riwaaye boo xam ne ñëwul ci sanad boo xam ne bu euh, wér la bu dëgër la waaye tamit ñëwul ci sanad boo xam ne bu da'if la bu wéradi la mu ne walas naa te ñun nag nekkuñu fi loo xam ne ñëwul sax ci sanad bu dëgër ñëwul sax ci sanad boo xam ne dafa da'if mu ne walas naa te ñun nag nekkuñu nusbitu di saxal shay'an dara min tilqa'i anfusina di ko jël ci suñuy suñu bopp di toog rek di xalaat naan lii wala benn histoire rek créé rek moo xewoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam déedéet ah loolu kenn du ko def ah loolu erreur capitale la kenn du ko def loolu kenn du ko def moo tax mu ne mbir mii moom bu dee côté lu yàlla man loolu waxuñu ko yàlla allahu ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la man waaye yàlla lépp la man du tax ñu toog naan yàlla def lii moo mi gaal ga gaal ga bañ nee nii daa gaal gu ñu waajal ca gannaaw mu ne ñun duñu fi saxal benn mbir loo xam ne ñun ñoo koy fomante créer ko min tilqaay am fi sana mu jële mu jóge ci suñu bopp daal loo xam ne ñoo koy defar noonu ah, beneen loo xam ne tamit lu wérul la siiw mooy li nga xam ne moom la lu ñuy nettali la ci histoire bii ci raar bi li nga xam ne moom lañ ne moom la imaam ah, seydna abu bakrin radiyallahu anhu wax doom ji mu ne doom ji yaa bani yaa bunayya in xadata fi nnaasi xadasun fatil gaara alladi ra'aytani ixtabatu fihi ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fakun fiihi fa innahu sayatiika fiihi rizquka gudwatan wa ashiya mu ne Seyna Abu Bakar dafa wax doom ji radiyallahu anhuma ne ko yow sama doom yow sama doom bu la dara bu dara dalee nit ñi mooy ci loo xam ne mettit lu mel ni ñàkk ak loo xamante ne lu lëbëjoole lu dal nit ñi mu ne ko fàttil xaara kël demal ci xaar bi nga xam ne fa nga ma gisoon ma làqatu fa man ak ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam fa kun fiihi nekkal foofu bu fa jóge fa innahu ndax dëgg-dëgg kat sa yatiika fiihi rizquka ghudwatan wa ashiya ne ko sa xéewal sa wërsëg dina la fa fekk suba gu jot ak ngoon gu jot ah, riwaaye bi Ah, imaam ibn ki ko solo mooy al-Bazzaar ci isnaad boo xam ne Muusaa ibn Mutayr dafa ne te Muusaa ibn Mutayr boobu imaam al-Haafiz ibn Kasiir rahimahullah bi nga xamante ne ci la ëndee xadiis bii ñu wax nii nii ah ndax imaam al-Bazzaar dane xaddatanaa al-Fudayl ibn Sahl qaala xaddatanaa Xalaf ibn Tamiim qaala xaddatanaa Muusaa ibn Mutayr al-Qurashi an abiihi an Abii Hurayra mu indi xadiis bi ñu wax nii ah, imaam al-Xaafiz ibn Kasiir mu ne qultu man nee naa wa Muusaa ibn Mutayr haadaa da'ifun matruuk lan mooy wane ne xadiis bii wérul mu ne man imaam alxaafiz ibn kathir nee naa muusa ibn mutayr mii alqurashi mii da'ifun ku feebal la matruukun koo xam ne ay waxam jarula dóor sa doom ku ñu bala loolu waxoon nañu maratibul jarxi yi matruuk ci doon mooy lii ñiy jame ruwaat yi ci wàllu ak donf ak faiblesse aku wada jëm suuf matruk moom fu mu ne mooy kooku moom kenn lu fu mu ne moom kenn du xoolaat lool xanaa kay beneen xadiis ñëw di wax loolu te sax dañoo sukkandikoo ci xadiis boobu waaye moom du moom li mu nekk moom càllale bi mu nekk xadiis booboo tax ñuy wax boobu waxuñu ko moom imaam alxaafiz ibn kathir mu ne moom muusa ibn mutayr hada da'ifun matruk ku ñu bala kaddabahu yaxya ibn ma'in Yahya ibn Ma'in imaamul jarx wa ta'dil moom nee na Yahya ibn Mutayr kàcckat la ah <laughs> Yahya ibn Ma'in rahimahullah moo tax bañ ko ne waaye Yahya mi xoolal xam nga lii kii la kaddabahu Yahya ibn Ma'in <laughs> Allahu akbar <laughs> moom loolu moom moo ci manoon moom ruwaat yi nii xool kan moo ci dëgër ku ci dëgërul non moom baal baal ak moom moom nga xam ne mbokk la woon ci ñoom imaam Ishaq ibn Rahawayh ay àndandoo lañu imaam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Madini ak ñoom euh, sëriñu imaam al Bukhari ak imaam Muslim yu bari yooyu. ak ñoom Amr ibn Ali al-Fallaas ñoom ñooñu moom mii ku ci ràññeeku la woon ci wàllu al-jarh wa ta'dil moo tax mu ne moom daal dina koy Yahya ibn Ma'in dañ ne ko woon waaye yow xalaatoo sa kanamu boroom yaa ngi boo demee sa kanamu boroom ak nit ñi nga jëw ñépp yow muy de hadith bu ñëw diw da'if di xool càllale yi yow daif mattu kazab waddaal fenkat la kàccikat la créekat la fomantekat la kooku ñu bàyyi la kooku waahin la shay du tous ainsi de suite mais yow yooyu ngay wax nit ñi yaa ngi koy xalaat ne yow wal xiyaam sa jëw yu bari yi mu ne leen man de ñooñu ñépp dajaloo ñi ma wax ci ñoom lépp loolu dajaloo man ñoom ma dékki ñoom ñu dékki ñu taxaw fa kanamu suñu boroom ma war a défendre sama bopp di layan contre ñoom di jéem a défendre sama bopp ci ñoom moo ma gënal fopp yowmal qiyaam man ki ma narat ki ma xam ne moom lay amal problème procès keroog mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ndax affaire bi comme li Muhammad ibn Sirin waxoon te ñu waxoon ko mu ne. Euh, mbir mi diine la xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam diine la xool leen ci kan ngeen di jële seen diine moo tax mu ne man ndax ma am ak problème ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yawmal qiyaam ma am ak ñi ñi ma ne kaddaab waddaa da'if mat matruk da'ifun jiddan ñoo ñépp ñu ñëw contre man contre man yawmal qiyaam moo gën ñoom ñépp nañ nekk ay milliers ñu nekk contre man moo ma gënal fopp yow qiyaam ci nekk contre man wara a am ak man problème di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lan ndax moom yàlla da koo mayoon xam-xam ci domin bii ndax bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina ko waa yow Yaxya lan moo tax nga déggoon ay xadiis yu ñuy wax ne maa ko wax te yow nga xamoon dëgg ni ña ko wax ci biir càllale ba am na ñoo xam ne ay kàccikat la walla wala li du ñu wax katu lu dëgg wax dëgg ay fomantekat nga xamoon ko bàyyi ba nit ñi tax di daal di jëfe loolu mu ne bu boobaa ma am problème man daal gis nga yawmal qiyaam ma dajeeg ñoo ñépp moo ma gënal yawmal qiyaam ki nga xam ne moom laay dajeel mu naan ma lan moo tax defoo ko woon di alayhi salaatu wassalaam te loolu sax du jëw wala dañ naan mooy jëw yi nga xam ne mooy jëw ju baax la ndax manu la ñàkk ndax sinon ndax kàcckat lu mu bëgg kenn du ko ne kàcckat nga surtout bu dee yi muy kàcc c'est fondamental hadis waaye yow loo xam ne nit ñi dañ koy jëfe léegi jàpp ne yonent bi alayhi salaatu wasallam même buñ ko jëfewul le fait ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasallam ma ko wax alors que du dëgg loolu problème la moo tax imaam Ibn Kathir ne kooku moom déedéet kooku moom moom ay mbiram kenn bu ko bàyyi xel moom moom kaddabahu Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in nee na kooku kàcckat la di Muusa nu Mutayr al-Qurashi kon nag imaam Ibn Kathir teg ci falaa yuqbalu xadiisu kooku kenn du nangu xadiisam bam ñu naan keroog ba ñu fa duggee yenent bi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Abu Bakar kii dana waxoon doom ji bopp ne ko boo problème amee ci nit demal ci raar ba ba nga ma gisoon ma làqatu man ak yonent bi alayhi salaatu salaam sa wërsëg dina la fekk suba ak ngoon boobu it bokk na ci yi nga xam ne wérul bokk na tamit ci yooyu ba léegi euh, mooy li nga xam ne moom lañ riwaaye que dafa am benn waay ci yéeféru Quraysh ni keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi nekk ci grotte bi ak Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wa arda mu ne benn yéeféer yi kuffaaru Quraysh yi leen doon seet di leen wër daf ci am kenn koo xam ne dafa ñëw ci ba jege grotte bi biñ xoolee gisuñu dara mu jàkkaarloo yonent bi aleyhi salaatu salaam génne summi tubayam en tout cas dindi làmbaayam jàkkaarloog moom di di saw seydna abu bakr radiyallahu ne yaa rasulallah alaysa rajul yaraana ne ko yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam waa waa jii taxaw nii tiim ñu di saw moom jege ñu nii di saw kii gisuñu xaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko law ne ko law ra'aana bi awrati ne ko bu ñu gisoon du jël awraam summi ko jàkkaarloog ñun di tuur ndox loolu tamit nekkul li nga xam ne lu wér la imaam al-Haythami rahimahullah bi mu ko ëndee ci al-Majma' dane wa fiihi Muusaa ibn Mutayr wa huwa matruk bi mooy Muusaa ibn Mutayr niñ la wax sànq te Yahya ibn Ma'in ne kaddaab la këne kooku kàcc kat la moom moo fa ne moo tax imaam al-Haythami rahimahullah ci Majma'u Zawaa'id mu ne Muusaa ibn Mutayr moo ne ca càllale ga te moom matruuk la ku ñu bala bokk na ci yooyu tamit li nga xam ne moom lañu solo ko ne Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la nekk ci grotte bi mook moom bi mu fa nekkeek moom Euh, dafa dafa mar dañ faa nekk mu jekki mar moom Seydina Abu Bakr radiyallahu ba amul lum naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko demal ci diggu grotte bi idhab ne ko demal ci diggu grotte bi diñ fa fekk boo demee foofu nga naan diñ fa fekk comme ndox fantalaqa abu bakrin ila sadril ghaar fa shariba minhu ma'an ahla min al asal wa abyad min al laban wa adka raiha min misk mu ne Seydina Abu Bakar dal di dem ñëw ba ci diggu grotte bi mu fekk fa ndox moo xam ni moo gina neex lem gën weex soow waaye gën neex xet parfum wu misk moo gën neex xet misk summa aada ginnaaw gi mu dellu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala rasulullah inna allaha amara al malak bi anhaaril janna an ixriq nahran min jannatil firdawsi ila sadril ghaar li tashrab an axriq mu ne bi ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam naan fa ndox moo xam ne moo gën a neex lem gën weex soow gën neexu xet misk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yàlla moo digal malaaka bi nga xam ne moom la char moo chargé wu ci dex yay nekk àjjana ne ko bënnalal benn bënnal benn euh, axriq bënnal benn dex boo xam ne ci dexu firdawsi yi àjjanaay firdawsi yi laa laa la digal man borom bi nga bënn ko ci diggu grotte ba ñu ne ngir kan ngir li tashraba ngir yow Abu Bakar ngir nga naan Allahu akbar imaam as-Suyuti ko ci al-Xasaa'is <laughs> non Kasiir wax rek ne affaire yi bu dee côtélu yàlla man al-qudratul ilaahiyya loolu waxuñu ko kàttanu yàlla dépassé na fii mu man yi lii lii du dara waaye du ne mbir mi yàlla mën na ko rek après dama koy wax <laughs> li yu bari di def di kàccal di kàcc ay histoire naan seen sëriñ a def lii moo def lii te dara xew ci mais jàpp nañ ne ñoom dañuy fenal sëriñ bi ka yakribuuna lahu te yonent bi alayhi salaatu wasallam lim tere mooy man dane man kadaba alayya te man nag moom maa yi walaa walakin kadabtu lahu xoolal waxi jaahil yooyu rek nga dégg am na ñu koy wax ñoo xam ne nee ñooy xam nañ ci diina ji dara di fomante ay histoire boo waxee mu ne noo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ku fen ku ma fenal ku fen ko fen loo xam ne damay yàqal noonu ñoom fenaluñ ko mais dañ koy kadab kadabtu lahu dama koy fenal ngir defaral mel ni premièrement bidaatuhu musja bi fi lugha moom li nga xamante ni moom la am comme bagage linguistique am ci arabe langue xamu ci mooy ne xamul dara langue moom baaxul waajooyu xamu ci dara tekki mooy ñàkk xam dara mu naan dama koy fena mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam li ko yàlla jox daa doyul ba mu xadiis fi ne doyul ba ñuy créer ay xadiis ngir di bu luy yëkkati kotu l'islam wala bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy bu dee côté lu yàlla man loolu waxuñu ko yàlla lépp la man waaye nag du tax comme l'imam Ibn Kathir wax léegi duñ fi nekk nag di créer di wax dara min tilqaay anfusina di ko jëli ci lii daal lu rafet la lu yàlla kii rek ay ci day baax ñu teg ba sëñ ba demee fële créer histoire bu bees boo xam ne yow yaa ko génne min muxika ci sa bopp bi yow yuur di nga ko créer léegi imaam kon eh, bii nii imaam al-Suyuti rahimahullah indi na ko ci al-Xasaa'is mu wax ci xadiis bi ne axrajahu ibnu Asaakir bi sanatin bi sanadin an ibni Abbaas imaam as-Suyuti rahimahullah ne xadiis bii de axrajahu ibnu Asaakir ibn asakir daal dina koy rahimahullah soloo na ko waaye ci sanad boo xam ne waahin boo xam ne du dara sanad la boo xam ne moom moom du dara moom waahin an ibn abbas ñu jële ko ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma yii ak ay mbir la yoo xam ne yu ñuy nettali la yoo xamante ne nii ca dëgg-dëgg wax nañ la li ci boroom xam-xamu yi nga xam ne ñoo xam domaine bi nag mooy xadiis liñ ci wax mooy ne yii nii yépp euh, wéruñu lu nit ñiy wax la nag baax naa junj ba ku ci déggati yu mel noon a ah, yow bu dee ne mënoo laaye biir ki koy wax yow en nga bañ a demati fenn di ko nettali euh, loolu lu am solo la wallahu taala alam euh, kon Quraysh loolu la njëkk a def lii mooy li si njëkk a teg léegi est-ce que foofu lañ yem ah non non non non kon ça va day yomb Quraysh teg leneen beneen kon ginnaaw bi ñu defee loolu ñu gis ne kon gisuñu dem nañ topp nañ gisuñu gisoon nañ beneen leneen liñ defoon. kan moo ñu ko waxoon gisoon nañ ko Muhammad ibn Ishaq rahimahullah te ñu gisoon ko ci jataay bii bii weesu voilà bii weesu moom imaam ibn Ishaq rahimahullah dane mooy bi muy wax ne fa balaghani jote na ma an Asma mooy jote na ma jële ci Asma bint Abi Bakr kene yéeféru Quraysh ni bi ñu nga xam ne ci lañ ñëw dañu dem kër gisuñ yonent bi alayhi saato saat dañoo dem directement muy deuxième acte bu Quraysh teg keroog dañu dem kër sëy na Abu ba ne yaa ne as-sayyidatu Asma ne ko ayna abu ne ko ana sa baay yow nee na wa fiihim te bokkoon na ci ñoom nekkoon na ci mbooloo moomu ki nga xamante ne nii mooy Abu Jahlin mu ne wa kaana qabiihan faaxishan xabiir xabiisan ku bon la woon te yiis nee na bi mu ma ko waxee ma ne man gisuma ko wan naa ci yàlla xaw ma fi mu dem nee na mu fëgg ma ndeg ba sama jaaro bi daal naaw kon deuxième lu ñu def ginnaaw bi ñu wëree yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci saase gisuñu ko dem ci grotte bi gisuñu ko ñu daldi dem kër naa Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa laajte ko gisuñu ko mu daldi fëgg mbéj moom abu abu jahlin alayhi laanatullah fëgg ko euh, ci euh, lexu yaay euh, sayyidatu asma léegi loolu mooy deuxième affaire bi ñu def troisième bi ñu def mooy ñu lancer nag recherche ci dëkk yi mooy ne dëkk yépp non yoon yépp yuy wone yuy mener à Médine sont maintenant sous surveillance waxoon nañ la lii bokkoon na ci li doon dëgëral que li imaam Ibn Saq siyaaq bi mu waxoon ne dafa jóge këram di dem kër Seydina Abu Bakr mais demul ci xaar bi dëgg euh, directement naka noonu sax imaam al-Hafiz ibn Kathir loolu la wax mu ne imaam at-Tabari daal dinay soloo ci ñenn ñi këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dem ci xaar bi directement mu ne wa hada xilaaful mashhur këne mooy imaam daal dinay soloo këne yonent bi alayhi salaatu bi nga xamante ne ci la jóge këram dafa dem ci grotte bi directement moom imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne wa hada wax jooju noonu muy bu imaam ah, ah, mooy yooyu noonu mu jële ci ñenn ñi mu ne loolu xilaaful mashhur dafa wuteeg li nga xam ne moo gën siiw te lan mooy ne dafa dem kër Seydina Abu Bakar ñu daal di ànd daal di génnandoo léegi euh, Quraysh euh, kon fépp yoon yépp yuy mëne Médine axe yi axe yi axe yépp lañu teg ay ay ay ay ay ay yépp bu bu ñu bàyyeeti fenn amul fenn benn yoon lu dul ne dinañ fa teg ñoo xam ne ñooy saytu yoon yi nga foog ne fa lañ déedéet ñu daldi yónnee fépp foo xam ne oasis yi ci biti ci yoonu Medina yi ak boo fay dem ak yooyu amul fenn foo xam ne lu dul ne nee nañ leen jox leen description yi ci ñuy seet ak yooyu pour ñu wax leen bu fi jaaree ñu bàyyi fa ñoo xamante ne ak gaa yoo xam ni dinañ leen mën a informer nañ leen informer ni mu gën a gaawe waa Quraysh foofu la yem déedéet ñu jëlaat beneen résolution mooy ñu jël beneen résolution ne képp koo xamante ne nii indil nañu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak Abu Bakrin képp ku leen indi mort ou vif kenn ku nekk ci ñoom ñaar ku ñu indil Abu Bakar kese am nga saa géléem ku ñu indil Muhammad kese am nga saa géléem indil leen nu mu gën a gaare nag ou vif moom muy dundam dee na baax na andil leen xam nga loolu lu bees Allahu akbar si la ilaha illallah ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata yoon gis nga al kufru daal millatun wahida gis nga kufru depuis maam aadama alayhi salatu wassalam ba léegi benn yoon la rek ñaata yoon ngay dégg diw moom dañ koy seet sa ket deux milliards d'euros de dollars lañ ci teg wala léeg-léeg dañ naan ku ñu indi information rekk ci moom am nga temps loolu la waa Quraysh wax waaye yemuñu foofu dinañ ñëw ci xadiis dañ lay wax liñ indi nii seen yiñ teg après ñëw ci xadiis yi yi tudd lii nag mais beneen bu ñu teg Quraysh daal di luye service u les plus grands guides dont disposent les arabes mooy ne guide yi nga xam ne ñoo xam désert bi ñi gën màgg gin ci ràññee ko ci arab yu Quraysh daal di leen jël yéen moom tey moom au service de Quraysh fay leen lu doon ne nag dugg leen ci àll bi dugg leen ci désert bi wër leen ngeen seetal ma ñaari ngeen xeeñtul ma topp traasu Muhammad alayhi salaatu salaam àndandoom bi di Abu Bakr an anhu <laughs> eh, Quraysh defulewu na waay moom lañu imaam al Buxaari rahimahullah di nettali muy lii lii nga xam ne moom la kuffaaru Qurayshi nii di def moom imaam al Buxaari na ko noonu tamit euh, imaam ibn lu euh, mu moom tamit daal dina koy solo imaam ibn Isxaaq solo na xadiis bii tamit ñuy bëgg a wax moom soloo na ko imaam al Buxaari yi ci riwaayam bi jël biñ la mooy mooy ci kii biñ la waxoon sànk nu mu tuddati eh, càllale biñ la waxoon càllale biñ la waxoon sànk ci début bi bi nga xamante ne nii moo jaar ci imaam al-Layth mu jële ci eh, mu jële ci Ibn Shihab non lu may wax ni euh, Uqayl jële ci imaam al-Layth al ci jële ci Uqayl Uqayl jële ci Ibn Hisham Ibn Shihab xam nga li indi li tax muy juum noonu mooy ne ndax imaam Ibn Shihab az-Zuhri moom seen sëriñ la woon ñoom al ak ñoom imaam Maalik ak yooyu sauf que fii imaam Layth jëlewu ko directement ci moom dafa am comme jaar ci Uqayl voilà mooy ne Uqayl daal di koy jële ci Ibn Shihab boobu noonu mu jële ci Urwa ibn Zubayr ci même càll la boobu mu ne qaala Ibn Shihab waaye bii nag jaarul ci Urwa ci keneen la jaar mu ne imaam Ibn Shihab nee na wa axbarani Abdurrahman ibn Malikin al-Mudliji wa huwa ibnu axi suraaqata ibn maalik ibn ju'shum anna abaahu axbarahu annahu sami'a suraaqata ibn maalik ibn ju'shum yaquul kon imaam ibn Shihaab mu jële ko ci Abdurrahmaan di doomi Maalik al-Mudliji bokkoon ci waa Banu Mudlij mu ne ta moom di Abdurrahman bii moo nekkoon doomu frère Suraqatu ibn Malik ibn Ju'shum radiyallahu anhu wa ardaa anna abaahu kana baayam di Suraaqa ibn Malik ibn Ju'shum axbarahu moo ko nettali annahu kana moom mooy Abdurrahman ibn Malik ibn Juhshum mu jële ci baayam baayam ne man dégg naa sama fi mooy kon frère am dégg na magam di Suraaqa ibn Juhshum di nettali ne jaa'anaa rusulu kuffaari Qurayshin yaj'aluuna fi rasuulillah sallallahu Abi Bakrin diyatan diyata kulli waaxidin minhuma liman qatalahu aw asara mu ne moom suraaqatu ibn malik mu ngi tuddoon suraaqa ibn malik ibn jonshum moom histoire fii la commencé muy ci mu ngi commencé ci hijra foofu lañ ko xame moom bokkoon ci waa Banu Mudlij spécialiste la woon ci wàllu empreinte ak topp atar muy jeexitalu tànk géléem wala yu nit jaar ci désert bi lu mu ñàng-ñàng da koy trouver moom Suraaqa mu ne moom Suraaqa kon ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahimahullah mu ne jaa anaa dikkal nañu rusulu kuffaari Quraysh émissaire ay yonentu ñoo xam ne waa Quraysh ñoo leen yónni ay ndaw yu waa Quraysh yónni yaj'aluuna fi rasulillah di def ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa abi bakr ak àndandoowam bi mu àndal génn Quraysh di gàddaay dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam diyata kulli waaxidin minhuma liman qatala liman qatalahu aw asara ñu daal ñoom bi ñëwee lan lañ def Quraysh gis nga yiñ jël dañu yónnee mooy liñ waxoon sànq dalil yaag yi ndax dañ na woon si duñu wax lu dul ci dalil insha allah mooy le fait dañu yónnee fu nekk ci dëkk yi surtout nekk ci yoon bi ngir bu fi bu fi bu ngeen leen gisee jàpp leen leen wala ngeen wax leen yéen ngeen fexe leen jàpp ndax lan ñun dañoo teg mu ne dañoo teg diya muy indemnisation yoo xam ne neexal mooy neexal neexal sax la yoo xam ne ñu ko teg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak Seydina Abu Bakar ku nekk nag ci ñoom waaw liman qatalahu pour képp ku ñu ko rayal wala nga jàppal ñu ko prisonnier kooku di nga am neexal yi ñu teg Allahu akbar moom Suraaqa mu ne radiyallahu anhu ndax mujj na tuub temps yi nag tuubagul woon mu ne fa baynama ana jaalisun fi majlisin min majalisi qawmi bani mudlij id aqbala rajulun minhum xatta qaama calaynaa wa naxnu juluusun fa qaal yaa suraaqa inni qad ra'aytu aanifan aswidatan bissaaxili araaha muhammadan wa asxaabah radiyallahu alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne suraaqa ne man benn bés nag bu ma toogee nekk ci samay ñoñ yonent mi alayhi salaatu wassalaam bala ñu àggale bi nuy génn comme hadis bi ñu ne woon bu yaa Aïcha bi ñu doon gis fan yi yëpp dane ci fin bi foog naa dama doon naa ko wax mais dama ko soti woon mu ne wan talaqa ma'ahuma Aamir ibn Fuhayra wa dalilu fa axada bihim tariqa as-sawaaxil looloo jeexaloon xadiis boobu mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci lañ joxe rendez-vous seen guide bi ngir ci suba ga ca troisième guddi ga bañ fa buñ fa newee ba pare mu indil leen seen warwaay yi ñëpp ngir ñu daal di dem mu ne mu daal di ba ñu ñëwee ci rendez ba ca suba ga moom guide bi Abdullah ibn Urayqit nee na mu ànd ak wan talaqa ma'ahuma mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seyna Abu Bakar Amir ibn Fuhayra ànd ak ñoom ci gàddaay bi imaam Ibn Ishaq mu ne dafa ànd ak ñoom ngir doon leen liggéeyal doon liggéey doon leen liggéeyal ci yoon wi mu ne wat daliilu ak ki nga xam ne mooy ki leen di guider di leen yóbbu muy Ibn al-Urayqit boobu mu ne fa axada mu daal di jël biim mu jël jëlal leen lan la jël tariqu sawaxil di yoon yi nga xamante ne nii mooy tefes jaar ñoom tefes mu jaar ñoom tefes ñu daal di jël yoonu tefes yoonu tefes yi daal di dem moo tax Suraaqa ne euh, benn bés kon wax na ñu ne waa Quraysh kon dañoo indi lan ay gaay yoo xam ne ñoo wër ci dëkk yi ngir di wax tribu yi ak arab yi dëkk kaw kaw yi dëkk ci àll bi wax leen yi ñuy seet te nag diga lañ ci teg te lii xam nga mooy lan mu ngi mel ni tey euh, ñu ne woon teg nañ un milliard d'euros wala douze milliards d'euros ngir ñu leen indil yow nga nekk ku ñàkk te am doole am man a man a surveiller man a def ay recherche ngir nooy def doo bàyyi occasion bi da ngay utiliser loo man sa moyen ngir nekk ki nga xam ne yaay gañe pactole boobu di dë alal ju bare noonu kon moom Suraaqa mu ne kon benn bés bu ma toogee ci sama waa ñoñ di waa Bani Mudlij fekk nag kuffaaru Quraysh ni ñëw leen wax leen lool nee na benn bés nag ah am ku ñëw fekk maa ngi toog min majaalisi qawmi bani Mudlij nekk ci sama suñu grand place suñu waa dëkk suñu waa ñoñ di bani Mudlij mu ne il aqbala ni ñu tooge noonu rek il fujaa iya la kenn daldi fëll jóge na rajulun minhum bu bokk ci waa Quraysh wala boog bu bokk ci waa banu Mudlij voilà bu bokk ci waa banu Mudlij pas waa Quraysh ku bokk ci waa banu Mudlij hatta qaama alaynaa ñëw ba taxaw fekk fi ñu toog di waxtaan mu ñëw taxaw wa nu juluus te ñun ngi toog fa qaala ne yaa Suraaqa mu ne yow Suraaqa xam na ne moom mooy ki nga xamante ne nii te information yi tas nañ tasaaroo nañ Quraysh joxe nañ alerte alerte nañ fépp avis de recherche tas na bu doon tey def nañ ko ci média yépp télévision yi fépp seen photo tey bu doon tey noonu la def waa ji ne ñëw ne fekk leen fi ñu toog mu ne ko yaa Suraaqa ndax xam na ne Suraaqa mooy ki nga xam ne mooy le spécialiste ci seetaate moom spécialiste la ci trouver ku ñuy seet moom tey comme PJ comme police judiciaire yooyu moom daanaka loolu la doon liggéey moom loolu la manoon spécialiste ci empreinte asar jeexitalu tànki nit wala gëléem ak yooyu mooy mu ne waa ji ñëw ne ma yaa suraaqa ne ma yow suraaqa inni dëgg-dëgg man kat man kat qad ra'aytu anifan aswidatan bis-saaxili araahuma mu ne man ah man kat gis naa ci tafes ay silhouette foogu ma leen nag ñi ma siin ñi ma séen ñooñu daal man foog naa ni ñooñu araahuma gisuma ñu dul ne ñoom ñooñu Muhammad la mi ñuy seet alayhi salaam bi waa di seet radi alayhi salaatu wasalaam wa asxaabahu ak saxaabaan mi mooy ñi mu àndal la ci jublu fii wa asxaabahu kan la àndal Seydina Abu Bakr Amir ibn Fuhayra ak Abdullah ibn Urayqit muy ñett moo tax ci riwaay imaam Nisaa Abdullah ki eh, eh, ñaari gëléem yooyu mooy ne xam nga ñaari gëléem la yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Abu Bakar yoon Amir ibn Fuhayra Seydina Abu Bakar moo ko supporté dalil bi muy ki di guider moom soxlawul di yor loolu moom yor na moom moom moom moom l'homme de l'homme l'homme de terrain la moom spécialiste la du ñëw naan ma yaa may liggéeyloo jox ma matériel léegi dafa yor matérielu boppam moo tax mu ne man gis naa ay matuwaay jumtuwaayu boppam la yor moom uray tëj ndax loolu mooy liggéeyam mu ne man gis naa ay ay ay nit yoo xam ne ay ay ay yoo xam ne man daal gisuma lu dul ne Muhammad la war a doon ak ñi mu àndal alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala abi bakr wa amir ibn fuhayra git bi nag am nañu ne mujj na tuub am nañu wax loolu euh, ki mel ni ki euh, euh, bu ma juumul ki ko wax mooy abu umar ibn abdil bar al andalusi raxmatullaahi alayhi wa asxaabahu ak ay àndandoowam man daal gisuma lu dul ne ñoom la ñi ñuy wër radiyallahu anhum qaala suraaqa suraaqa ne nee na ma ne <laughs> fa araftu annahum hum ma xam ne waa gi ñi mu ne ñoom la gis ñoom la fi mu ko waxe xam naa ne ñoom la kon waaye pactole bi dafa rëy de li ñu teg ah dafa rëy fa qultu lahu ma ne ko innahum laysu bihim walakinnaka ra'ayta fulaanan wa fulaana intalaqu bi ayunina Suraaqa nee na ma ne waa ji non moom bi waa ji waxee xam na ne ñoom la mais quand mu fexe nax mbooloo mi wan leen ne du ñoom ndax dafa bëgg li Quraysh teg mais diee dafa rëy saa jëleem saa jëleem ci jamono jooju laa ilaha illa mu ne ma xam ne ñoom la mais ma ne ko non non non yow ñi nga gis du ñooñu ah déedéet déedéet non yow ñi nga gis mooy fulaanan wa fulaanaa ñi nga gis daal mooy diw ak diw nga gis intaliq intalaqu bi ayunina ñoom intalaqaa bi a bi ñuy dem fii lañ ñu romb wax naa la ne riwaaya bi imaam ibn ishaq daal dina koy solo imaam ibn ishaq nañ ñëw moom ci li mu wax imaam ibn ishaq dane xaddatani az-zuhri imaam az-zuhri rahimahullah moo ko sol moo ko nettali qad sarraha bis-sama' leeral na ni da ko dégg anna abdurrahman ibn malik ibn jonshum xaddata kene abdurrahman ibn malik ibn jonshum moom moo ko nettali muy même càllalewu imaam al Buxaari yi ndax imaam ibn Shihaab dane lan axbarani Abdurrahmaan ibn Maalik al Mudliji an abihi mu jële ci baay moo Abdurrahmaan boobu an ammihi mu jële ci baay te xam ndax ki ko nettali moom frère frère Suraaqa moo ko jur mu jële ci baay te xam di Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum imaam ibn isxaaq mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min makkata muhaajiran ila al madina ja'alat qurayshun fiihi mi'ata naaqa liman raddahu alayhim moom imaam ibn isxaaq ci riwaayaam bii muy riwaaya boo xam ne bu wér la mu ne Euh, bi nga xamante ni ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn makkatal mukarrama di gàddaay dem madinatul munawwara mu ne Quraysh dañoo teg mi'ata naaqa cent giléem liman raddahu aleyhim pour képp ku delloo si bi aleyhi salaatu jàppal leen ko ëndil leen ko qaala moom Suraaqa ne fa baynaa ana jaalisun fii naadi qawmi mu ne benn bés bu ma toog sama ci sama biir ñoñ yi ci seen grand place yi waa Banu Mudlij mu ne iz aqbala rajulun minna am ku bokk ci ñun waa Banu Mudlij Mudlij daldi agsi fekk si ñu hatta waqafa alaynaa ba ni muy taxawe ci fa qaala wallah maa ngi wàtti yàlla laqad ra'aytu rakbatan salaasa marru alayya aanifan inni la araahum muhammadan wa ashaaba mu ne maa ngi wàcc yàlla ne gis naa benn ñetti convoi mooy ak convoi la ñetti warwaay moo ñoo xam dañoo war yor ñetti gëléem waxoon naa la Amir ibn Fuhayra sayna Abu Bakar a ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam a ngi yor bosam Abdullah ibn Urayqit mu ngi yor bosam moom mu ne man gis naa ñetti nit marru alayya anifan romb nañ ma siin naa leen romb nañ ma léegi inni man gisuma lu dul ne muhammad la alayhi salaatu ak asxaabahu ñi mu àndal radiyallahu anhum ci riwaay bi mu ne xaala fa awmatu ilayhi bi ayni anskut <laughs> nee na ma xool ko ci samay bët def ko signe ci samay bët pour wax ko ne ko noppil information bu bu bu riche nii te baaxe nii te am solo noo koy waxe ci biir mbooloo mi doo bàyyi ba ma wéet nga ne ma Suraaqa <laughs> inni uridu an axluwa bik <laughs> comme si loolu la ko wax la koy wax ciy bët nee ma koy wan ci samay eh, eh, eh, bët di ko xooli bëtun ay doon noppil askut waaye noppil lii noo ko mën a waxe kay xanaa kay yu mel nii comme que même gis nañ ci riwaaya imaam al-Buxaari bi dafa ñëw ne yaa Suraaqa yow Suraaqa mooy ne kay Suraaqa bët bi mu koy xool bëtu noppil teew manuma ba ma ñëw ci pet nga ne ma lii lii nga gis nee kon ma xool ko ci bët def ko signe muy wàllu noppil su ma qultu ginnaaw gi nag ma ne pour pour pour sànni ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoom it ah alal ju toll nii nag ñoom it soxla nañu ko ah surtout àll bii ñu nekk ci dëkk yi village yi innamahum banu fulaan non ñoom waa kër diw la yabtaghuna dallatan lahum daa am seen lu réer moom lañuy seet moo xam gëléem bu réer bëy yu réer xar yu réer loolu la ñuy seet mais du ñoo duñu duñu yow ñi nga gis du ñooñu du du du du du Seydina Muhammad alayhi wa salaam ak ñu ànd doowam yi xaalaw nee na waa ji ne laallahu ah waaw comme que nga wax waa amaana kon amaana amaana li nga wax nii kon noonu la ah summa sakata nee na ginnaaw gi mu noppi waa ñu noppi xaala summa makastu qalilan suraaqa nee na ma toog mbooloo mi tuuti summa qumtu fa daxaltu bayti ma daal di jóg dugg sama kër summa umirtu amartu boog bi farasi fa quyida lii ila batnil waadi nee na ci saase ma dugg sama kër daldi digal nañ ma waajalal sama fas nu mu gën gaawe nee na biñ ma ko defalee ma daldi utali utali nu mu gën a gaawe te xur wi ma waaji ne foofu la nekk wa amartu bi silaax yi laata may génn nag ma daldi mu ne noo fa quyidal yi ilaa batnil waadi ñu daldi ma koy takkal ci kiiwu xur wi ci diggu xur wi wa amartu ma daal di digal joxe digal ne nañ ma waajalal bi silaax yi sama ngànnaay nañ ma ko waajalal mooy waa këram di ne bi mu ñibbisee bi mu nu mu gën a gaa jóge ca mbooloom waaye dafa toog tuuti ngir dàq soupçon ne ñoom lay toppi ñi waa ji wax nii ñoom lay toppi dafa toog tuuti toog ba gaa yi fàtte lool mu daal di jóg dem këram ne defaral waajal leen ma sama fas sama jaasi it bu leen ko fàtte nee na fa uxrija lii min duburi xijrati yi ñu génneel ma sama fas génneel ma ko ci sama ginnaaw kër ndax bu jaaree ci bunt bi ndax dëkk yi en général euh, pénc mi mooy nekk ci digg bi buntu kër yëpp di joxe ci pénc mi mais day am buntu sarale ca ginnaaw buntu ginnaaw boo xam ne man nga fa jaar kenn du la gis nee ñu daal di may génneel sama fas wu liñ ma waajal min duburi hujrati ca sama ginnaaw néeg lañ ma ko génne ah, mu ne biñ ma kiiwee nag summa axadtu qidaahi allati astaqsimu biha ba léegi ñu ngi ci riwaayu imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne ginnaaw gi ma daal di jël nag sama yi nga xam ne mooy yooyu pilo face araab yi dañu yoroon seen yooyu yuñ doon de yuñ doon defee pilo face buñ bëggee tukki dañ doon jël ay naam ak ay laa ay oui ak ay non def ko ci benn ñaaru këll walla boo xam ne récipient boo xam ne duñ gis ni dañ ko yëngal après ay oui non yu bay après yu yëngal jël benn bu dee oui ñu xam ne lool mooy sa voyage bi nar naa dina neex man ngaa dem bu nee noona ah nga bañ a dem moom nag yu mel noonu la indi nee na ma indi summa axadtu qidaahi ma indi lati astaqsimu yi nga xam ne moom laay defe loolu pilo face yooyu nee na summa ntalaqtu ginnaaw gi ma dem après mu génne yooyu noonu mu ne fastaqsamtu biha bi ma defee lool nag mu ne fa xaraja sahmu alladhi akrahu akrahu laa yadurru mu ne na bi may def pyrophase pour xool ndax sama dem gii moom dinaa fa dina baax ci manam jéem oh sahm léeg-léeg dañ ko doon def ci ay sahm mooy dañuy mooy yooyu ñuy xeexe benn ay ay bant bant yooyu nga xam dañ ciy def xëy diis ko sànni nee na ci lañ dañ ci takk di ci takk laa yadurru kii mooy naam yeeg waaw yi nee na mais di génn. mooy bii wane ne laa yadurruhu bi ma bëggul woon mu génn mooy ne ma bu ma demee it lii may def du lor alayhi salaatu wassalaam mu ne wa kuntu moom Suraaqa mu ne waaye man kuntu arju an aruddahu ala Quraysh man dama bëggoon delloo ko Quraysh waaye nag bi ma defee sama sama kii nga xam ne moom lañ xam xame suñu xërëm yi du ñuy def o oh suñu aada ji mbir mi nee na ma du baax du ko lor mais man nag damaa bëggoon indi jàpp ko nag indi ko Quraysh fa axudul mi'ata naaqa bu ko defee saa ginee miñ ne ko indi nga am ko man ma daal di koy am man Suraaqa mais malgré lool nee na mooy tentation waa yow bu xoolee ne pourtant nee nañ ko yow boo demee doo fa jële dara mais tentation mi'atu naaqa mi'atu naaqa sans guinéen ci ku mel ni Suraaqa am ko waaye je deviens l'homme le plus riche de de de Bani Mudlij xanaa samay soucis jeex problème kenn dootul xalaatati dootuma xalaatati ñàkk c'est fini te boo moyul samay doom mën nañ ci teraanga la boo xam ne day law ba ci samay sën. yow moo tax tentation boobu daal di koy jàpp nag. mu ne waaye malgré lool daal moom man daal loolu laa bëgg farakibtu ala asari ma daal di génn topp ci nee fa noonu la def génn daal di ciy topp léegi buñ delloo ci riwaaye imaam al Buxaari bi raximahullah mu ne bi mu waxee ne gaa yi eh, ne waa yow ki nga gis du ñoon diw laak diw fii lañ jóge léegi romb nañ ñu ci suñuy bët lañu romb dem di seeti lu réer nee na ma toog tuuti ma génn summa xumtu leena ma jóg fa daxaltu ma dugg sama kër fa amartu jaar jaariyat yi sama xale su jigéen ji may liggéeyal sama kër ma ne ko an taxruj farasi ne ko tuxrij ne ko génneel an taxruja bi faras yi mu génn ak sama fas na ma ko waajalal waya mu ne min warai akama dafa nekk ci ginnaaw benn dun mooy benn genre dun dun dun benn dun boo xam ne fal nekk nee ma daal ko ne ëndil waajalal ma sama fas wi boo waajalee nag nag ma ko téyel fa tax bisaha alayya nag ma ko téyel ba ma ñëw wa axadtu rumhi ma daal jël sama xeej fa xarajtu bihi min dhahril bayt ma génn yékki fas wi jaar ca gannaaw buntu ba ca sama kër ca buntu sarala ah! nee na nag ma daal gaawantu nee na fa xatattu bi sujhil ardi wa xafattu aaliya nee mu daal di def ndànk jël rumxu bi muy eh, nu mu tudd rumxu bi nee na ma di koy defar ba mu baax dal di koy denc dugal ko ci am mbaram ndax lan ndax ñu génneel ko ko ca gannaaw buntam ndax bëggul mu siiw bu ñu gisee mu yor jaasi waa bunt bi gaa àdd kii bi mbooloo man na jekki rek dugg si moo tax mu ne fa xatattu ma daal di jël sama jaasi jooju téye bu baax ci suufam téye ko ba mu dëgër moom sama xeej boobu xeej bi boobu après ñu génneel ma sama jaasi jooju noonu ngir ma sol ko mooy jaasi bi nga koy dugal xeej fi nga koy dugal koy kinaanam moom ngay dugal sa ba pare teg def fi say flèche am yooyu loolu la nekk di wax nii moom lay expliquer naan fa xatattu bi zuccihi wa xafattu nee na ma def loolu jël ko def ko naan defar ko ba baax dugal ko nag daal di koy wékkoo ndax day bañ gaa yi yëg ko wala bàyyi gaa yi gis ko di soupçonner dara nee nag bi ma defee noonu ba dem ba jël sama fas woowu nee na hatta ataytu farasi farakibtuha ma génn kër gi ndànk ginnaaw bi ma defaree sama xeej bi ba defar ko ba jël ko génn dem fa dune ba mu nekk nee na ma daal di fa rakibtu fa rakibtuha ma daal yéeg ci sama fas wi mu ne fa rafaatuha ma gaawantu taqarraba bii mu gaaw xatta danawtu minhum ba ni nga xam ne ci laa leen di jege dab leen nag ñoom ñoon léegi bi mu leen dabee nan la deme ndax moom am na lim bëggoon ak lan moo fa xew